<laughs> mooy buntu bii ñu nekk ayyu yawmin yusaamu fi ashura hadith yi ñu ci njëkkandi al-Hakam ibn araj eh, muy al-Hakam ibn Abdillah ibn Ishaq ibn araj al-Basri eh, moom dane dane man damaa dikkal Ibn Abbas intahaytu ila ibni abbasin radiyallahu anhuma wa huwa wa huwa mutawassilun ridaahu fi zamzama waaw fa qultu lahu axbirni an sawmi ashura fa qaala idaa ra'ayta hilaala al-muharram fa'dud wa asbih al-yawma at-taasi'a saa'iman qultu hakadaa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasuumu qaala na'am <laughs> waaw Allahu akbar nee na man dama dikkal al-Hakam ibn al-A'raj dama dikkal Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ngi gàccoo benn burdaam waaye mu ngi sol benn burda fan la nekkoon mu ne fii Zamzama mooy teenu Zamzam foofu ci Kaaba gi fi mu nekk foofu laa fekk Ibn Abbas mu ngi sol benn euh, euh, euh, sol benn li nga xam ne mooy mooy ab ab burda ab ab mooy benn yéreem la. bi nga xam ne moom la sol rida waaw izar ci suuf rida ci kaw lay jóge di wàcc waaw nee na ma ko fekkee fa qultu lahu ma ne ko man alxakam ne ko axbirni an sawmi ashura dooma xabaare ci weer woor bisub ashura ah? fa qaala mu ne ma ida ra'ayta hilaal al muharram mu ne ko boo gisee weeru muharram bu teroo fadut commencé di compter bisi wa asbih te na nga xëy ma taasi'i saa'ima booy xëy bés bi nga xam ne mooy bésu juróom ñeenteelu bés bi na nga xëy nekk koo xam ne da ngaa wor qultu ma ne ko hakaza kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma ne ko ne que nii nga ma wax nii noonu la ko yoneen saa sallam doon woore qaala naam waaw al imam ibn abbas nee na mu ne ma naam waaw léegi nag affaire bi yëpp lii la parce que lii boo gisee hadith bi lan lay wane mooy Ibn Abbas dana kon Ashura la ko waa ji laaj ah alxakam laaj mu ne ko boo gisee hilaalu muharram mooy weeru tamxarit bu teroo bu weer wi deewee weer wi commencé muharram commencé commencé al di wàññ di compte ba neuvième jour yow na ko naka ko rek soo doon doon wooree mu ne ko waaw kon lii lu muy wane ci biti te ne kon neuvième jour mooy Ashura hein waaw waaye <laughs> euh, loolu la hadis bii di niru moo tax imaamu Nawawi mu ne hada hadis bii de tasrihun ak leeral la de lu leer nañ min ibni abbas yi ju jukkee ci ibnu abbas radiyallahu anhuma bi anna madhabahu kana lii jëm waayam anna ashura huwa al yawm at-tasi' min al muharram kana ashura daal mooy fukkeelu fan bi mooy juróom-ñeenteelu fan bi ci weeru tamxarit léegi mu ne lool waaye ta awwaluhu ala annahu ma'khuzun min izma'il bi lool dañ koo jële ci boroom mooy arab yi buñ doon dem di euh, yóbbu ci ndox mi ngir seen gëléem yi naani euh, bés bi nga xam ne mooy bésu juróomeel bi fa idal arab fa innal araba tusammi al yawm al xaamis min ayyaamil wirdi ribaan mooy bés bi nga xam ne juróomeelu fan bi bi nga xam ne ci la ñuy yóbbu ci la gëléem yi nekk ca ndox ma di naan ñoom dañ koy woowe riba waaw riba lañ koy woowe te xam nga riba mooy ñeent te juróomi fan na ñu ne naka noonu li def ci bés yi bu ko defee mooy taasi' bi bu jotee boobu dañ naan ashr fa yakunu taasi' bu ko defee neuvième bi ñoom dañ koy woowe ashr looloo tax kon ashura buñ ne ashura loolu kon ci wax boobu day mel ni kon lim ci jublu non mooy neuvième jour bi ah waaye loolu euh, li lii di niru ci biti waaye insha allahu taala eh, loolu mooy wax boobu ci biti nii waaye jamaahirul ulama ci salaf yeeg ñu jiitoog ñëpp ñeneen ñëpp dañu ne non non non ashura ci bay yow yawmul ashir la jóge ci muharram te mooy loolu mooy dixième jour bi ci weeru tam xaritan ah. te loolu ku mel ni Sa'id ibn al-Musayyib sangu tabi'in yëpp al sayyidina al-Hasan al al imaamu Malik al imaamu Ahmadu ñoom Ishaq ash-Shafi'i ñooñu ñëpp rahmatullah alayhim borom xam-xam yi en tout cas jamaahirul dañ ne déedéet mooy dixième jour waaw. waaw ñu ne Kanta di ko jële ci gaay bu ñu doon yóbbu seen gëléem yi ci ci ci àll bi ci ñuy naan naani fa ñuy naan naani jële ko ci loolu ne loolu day war ne neuvième ñoom euh, euh, di euh, dañ ko doon woowee ashir loolu loolu du loolu fenn waaw waaw. li koy gën a wane mooy Seydina Ibn Abbas du xadiisam bi lan la dana yeneen saa saa nee na dañ koo fekk muy woor lan yawmu Ashura du lool la xadiis bi wax noonu ah du gis nañ ko sànq da woor bésu Ashura ñu ne ko e dane xiina saama yawma rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma ashura bi mu wooree bésub ashura kon ñu xam ne bi wa amara digle bi siyaam yi ñu ne ko ya rasulullah ay ndawal yàlla sa innahu yawman tu'azzimuhu al yahud mu ne ñu ne ko bés bi bés la boo xamante ne nii yahuud yi dañ koy màggal ah yeneen saa saam teg ci lan nekkoon wa eh, eh, fa ida kaana al aamul muqbil sumna al yawma at-tasi'a ibnu abbas mi wax lee moo wax li que ne bu ma fekkee at mii di ñëw dinaa woor neuvième jour kon xam nañ ne neuvième jour du loolu la yeneen saa sam doon woor parce que nee na loolu bu ma at mi fekkee loolu laay woor kon xam nañ ne du moom kon Ashura bi ñu doon mooy dixième jour bi la ñu ne ko yeneen saa sam yow bés bi waa yi ak nasaraan yi dañ koy màggal de mu ne bu ma fekkee ba at bee di ñëw insha allah dinaa woor neuvième jour kon ñu xam ne yeneen saa sam de toute façon neuvième ko léegi nga ne ah saa waay yow hadiisul lu mu nee na Ibn Abbas woo na ah, ko boo Muharram pero konteel neuvième jour bi na nga xëy daal di nekk ko woon ñu ne la loolu lenn la mu mu ne ko ndax ñu ne saasam lii la def mu ne ko waaw loolu mooy lan mooy lii la dogu woon ne di ko def da koy def te yoneen saasam li mu dogu woon ne bu ko fekkee dina ko def mook lu mu def ñoo yem ci kaw loolu la Ibn Abbas waxe lii mais moom ci boppam moo soloone yoneen saasam nee na bu ma dundee en suura la wor ñu wax ko mu ne bu ma fekkee at mii di ñëw dinaa dund dinaa woor neuvième jour kon ñu xam ne du neuvième jour bi yeneen saa saam doon woor fee lan lu mu doon def dix ne jour bi la woor neuvième jour bi ko bëggoon loolu daa leer naa ñi ne kon Ashura mooy loolu quoi waaw waaw bi la loolu dafa leer naa ñi ci waxu Sayyidina Ibn Abbas noonu ngay dégg waxam li mu wax al mooy waaw lii la ñu ne saa saa doo def mooy lii nii la dogu woon ne moom lay def ëllëg parce que dane bu at mu fekkee par at mi fekk ko fi waaw que ni moo tax boo gisee ci aj gi boroom xam-xam yi di wuute waa ban façon aj moo gën yaa vay <laughs> yow dégluwoo ziira bi ziira bi daa gudd moo tax duma lay bañ a asomé damay bañ nga dem ne la digal la ko ga demee nga découragé <laughs> mais boo demee ci aj gi aj gi nga xam ne aj gi aj yoneen saa salaam li ñu def ci siira bi yëpp moo ci gën a gudd siira bi yëpp moo ci gën gudd partie yëpp aj gee ci gën gudd te aj gi miraas bi ci biir aj gi la duggoon parce que xutba la bu yoneen saa sam doon def inna allaha qad a'ta li kulli bi haqqin haqqa boroom bi moo jox boroom àq bu nekk àqam minal miraas ci miraas loolu bi muy aj la ko waxoon ci yenn ci xutbaa mi taxoon ñu defaale ko moo tax foofu noonu moo gën gudd ci siira bi lañ def lépp du masala boobu kese du miraas bi kese yeneen yeneen boobu boobu boobu am na masala bu yore euh, saxaaba euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi traité mais yonent bi alayhi salaam ban façon aj la def parce que aj dafa am hajjul ifraad hajju ifraad hajju tamattu ak ah, hajjul qiraan aj boo xam ne da ñëw yéen a aj kese kese kese kese bu dara raxut aj boo xam ne tamattu la da umra ci ba pare daal di aj am boo xam ne da ngay boore attu aj yak umra yi en même temps ñu duggante yonent bay saa salaam moom li leer bu écran la def comme hadith sayna Omar bi ne euh, yonent bi alay salaam moo ne ataani aatin min rabbi fa qaala mu ne ma salli jullil ci waadil waadil aqiq la mooy foofu ci Zul Xulayfa aqiq aqiq ci Zul Xulayfa la bokk mooy miiqaatu waa bani waa waa Medina voilà mu ne ko jullil ci xur wu màgg wii ta nga wax ah labbayka allahumma hajjatan wa umra ab ataani atin min rabbi te am malaaka la Seydina Omar nee maa dégg yeneen saa sam wax ko ne ma waxal lool kon qiraan la def moo tax Hanafiya yi rahmatullahi seen wax moo euh, gën a dëgër que ne qiraan façon lool ñoom d'accord na mais Imam Ahmad d'accord na ne yonent saa salaam yonent tubaab saa mooy dafa boole ak ak aktu aj yeeg umra yi parce que waxoon na saxaaba yi léegi yéen ñi nga xam ne indiwu ngeen fi ay gàtt da ngeen di ñëw kenn indiwu fi suuqul yi indiwu ngeen fi léegi ku ci yéene woon aj ak loo mënoon a yéene feccil sa aj da yéene woon nga def ko umra ñu ne ko muy mu ne def leen loolu sauf que ñoom comme que dañoo bëggoon di dëppoog moom li muy def ñu gis ne saa saam deful ni ñoom quoi mu li ma indi ay gàtt tax ay ay ay gëléem waaw law sta law istaqbaltu min amri mastadbart lama suqtul hadiya wala ja'altuhu wala ja'altuhu umra mu ne bu dul bu bu doon tey wax ñu mel noonu konoon te kon doon woon indi sama yi ma indi fii ga eh, gëléem yi ma fi war a loj te konoon te kon sama li ma woon dinaa ko def umra comme yéen waaye nag sama haj yi ma indi moo tax lool manuma génn ci sama aj ji noonu quoi sama li ma yéene woon waaw loolu moo tax ñoom imaam Ahmad ku mel ni imaam Ahmad rahmatullah alayhi ne yeneen saa sam xiraan la def dëgg la xiraan la def waaye li gën tamattu moo gën <laughs> xiraan la def daa boole aj ak umra yi ci népp jëf yi waaye xiraan moo tamattu mooy def umra ba pare daal di aj moo gën waaye xanaa fi yooyu ñoo ne mukk xiraan moo gën te yeneen saa sam la def loolu nag mooy li gën a dëgër bon yoneen saa salaam euh, euh, daa bëggoon di euh, dalal xel xelu yone saxaaba yi lépp nag tegu ci dëgg waaw mais li ko yàlla tànnal ba pare yónni ndaw am malaaka mu ne ko waxal lii ci waadul aqiq mooy talbiya yow sa talbiya sa umra sa li nga yéene nekk lii boole ak umra loolu ko borom bi tànnal moo gën sauf que imam ahmad daa dégg beneen affaire moom da ne comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee bu dee mu doon tay kononte kon xiraan laay def non euh, tamaton laay def kon bu boobaa yeneen sallallahu alayhi dëgg la euh, xiraan la def waaye tamaton moo gën parce que loolu li mu mébét ne bu ma bu dee mu doon tay moom laay def loolu daa fekk moo gën li nga xam ne moom la nekk woon da def te léppam bu baax <laughs> waaye loolu gënul dëgër insha allah léegi ci kaw noonu euh, ngay gis waxu Ibn Abbas bi tamit côté bu da nga koy dégg noonu le fait que waa ji mooy li mu bëggoon def ak li mu def man nga ne li yooyu saa saa de toute façon lii nii moo tax mu ne kii def na lool mu ne kon boo boo xëyee neuvième jour na nga woor comme que yooyu saa saa da ne bu bu at mii di ñëw bu ko fekkee loolu lay def at mi jot ko moo fekk Seydina Ibn Abbas mi dégg loolu ñëw nag bi ko waa ji laajee alxakam mu ne ko boo xëyee bu waa subra tero weer bi non weeru tamxarit konteel ba neuf yow bu neuvième jour bi na xëy nekk koo xam na ngay woor mu ne ko duma la ne ko waaw parce que loolu la bëggoon a def loolu ngay dégg wax Ibn parce que moom ci boppam nee war Ashura ñu wax ko ko ne ko ba yahuud yi ak yi dañ koy màggal mu ne bu ma yàlla mayee dund bii di ñëw de dinaa insha allah dinaa woor neuvième xam ne neuvième jour bu moom la doon wooro kon loolu leer na ne Ashura ah, mooy neuvième jour léegi mu des ah léegi bu boobaa kon gis nañ ci lu leer que loolu kon waxu jamaahirul ulama mooy loolu la mooy ashura mooy dixième jour bi neuvième jour léegi mu des waa léegi comme que leen saa sanam beneen laaj euh, dafa nekkoon koo xam ne dafa bëggoon a woor nee na bu ma yàlla maye ma fekk <coughs> alhamdulillah alhamdulillah neuvième jour bi waa léegi kon loolu lu muy tekki hein ñu ne la ah lii la lii la mooy yonent bay saasaam am na lii mais am na beneen ah Ibn Abbas Imam Ahmad dafa soloo jële Ibn Abbas beneen wax boo xam ne ngir gën a sax euh, xóotal sa laaj bi mu yëkkati ba yenn saasam mu ne yenn saasam dane suumu yawma ashura wa xaalifu al suumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu <laughs> mu ne ah woor leen bésu Ashura mooy fukkeelu fan ci weeru tamxarit wute leen ak yahuudi ndax yahuudi boobu kese lañuy ñuy woor suumu kon teg leen ci ngeen woor yawman qabla woor teg leen ci bés boo xam ne avant muy neuvième jour bi aw yawman wala boog bés ba'dahu wala ginnaawam muy onzième jour ah, lii nag moo tax lii nii moo tax nag boroom xam-xam yi nag wax ji ñëw waaw ñetti wax am ci. ak lim ne la in istu bu ma diwlee ilaa qaabilin la asuuman nag taasi'a dina bu ma dundee ba at mii di ñëw de dinaa woor neuvième jour am ñenn ñu ne non yeneen saa saam xam nga lu mu bëggoon a def mooy toxal complètement ashura dootu ko woor moo mais neuvième jour mooy dixième jour bi dootu ko woor waaye neuvième jour bi lay woor loolu la bëgg a wax am ñu ne déet déedéet mooy li ñu waxoon sànq neuvième jour bi da koy woor teg ci dixième jour bi waaw loolu la loolu la waaw kay léegi boo seetloo lii lan la moo ci gën a dañ naan la xadiis bi la wax sànq wute leen ak yahuud yi woor leen bés avant wala bés après Ashura mooy de toute façon toxal moom loolu demewul noonu loolu moom yen boobu moom loolu loolu loolu du yoneen saa sam te asura la bëggoon a woor jour bi bàyyi asur deuxième jour loolu loolu li nga xam ne mooy dëgg ci wax gi mooy neuvième jour bi la bëggoon a boole ko ak dixième jour bi waaye comme que nee na loolu nag mooy di mooy di a mat mais ku woor asura kese bis boobu loolu boppam kese kese kooku day far bakkaaru ak comme niñ ko gisoon ci hadith bi ñu génn hadith Seydina Abu Qatada Seydina Omar doon laaj su'ila an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm ashura fa qala yukaffiru as-sanata al-madiya kooku ku wóor dixième jour bi képp dalay faral sa ah, bakkaari at mi weesu at mi nga génn dugg ci anso ci ci tamxarit at mu weer wu jëkk ci weeru jullit waaye boo ci tegee neuvième jour day gën a dee baax par correct ba sa sa noonu la nga bëtoo woon mooy wóor neuf ak dix waaw ok ok kon loolu la kon loolu léegi nag mu des waa onzième jour ñu ne la loolu it man na nekk parce que hadith bi ñu jóge léegi suumu yawma ashura wa xaalifu al-yahuud suumu yawman qabla aw yawman ba'da mooy kon ñetti martaba am boo seetloo martaba bu njëkk mooy woor Ashura kese dixième jour bi kese ku ci def ku jëm ci lool def nga lu baax te wax nañ la ngëneelam ci hadith Seyna Abu Qatada bi ñu génnoon rek fàttali ko léegi day far bàkkaaru at bi jiitu beneen martaba te loolu la yeneen saa salaam mébatoon ne bu dundee bu ko yàlla mayee dund te loolu la mooy day boole neuvième jour bi teg ci ak dixième jour bi beneen bi mooy dane ngeen woor troisième martaba ñetteel étape mooy ngeen woor bés avant wala bés après kon ku woorul bés avant ak bés après man ngaa wor bés li nga xam ne mooy euh, ku woorul neuf heures bi man nga woor dix ak onze mu am ñeenteel sax am na ñeenteel mooy koo xamante ni comme keneen saa saam dane xaalikul yow soomo yawman qabla aw loolu dafa def aw am ñoo xam ne nit ki tamit parce bul fàtte ni ñu ngi ci muharram te weer wi daa baax a woor bul fàtte ne yonent bay saar saar nee na li gën ci woor ginnaaw ramadan afdalu siyaami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalu salaati ba'da al-fariida salaatu al-layl hadith ibn euh, abi hurayra nekk sax imam muslim moom lañ gisoon chapitre deux cent vingt cinq premier hadith baabu bayaani fadl sawm al muharram wa sha'ban wal ashhur al hurum yonent bay saa saam ne koor gi gën ginnaaw weeru koor mooy woo weer bi nga xam ne moom la yàlla ormal di euh, di muharram bii di weeru tamxarit kon woor sax neuvième jour dixième jour onzième jour lool ku def lool mooy yow dugg nga ci gëneel gu mag weer bi nga xam ne borom bi nee yone saa sam moo gën woor ci moo gën ginnaaw ramadan waaw waaye li nga xam ne mooy li gën a niroog sunna yonent bay saa ci kaw ashura ban koy booleeg ban bés mooy neuvième jour bi waaw kay lii insha allahu tabaraka wa taala mooy lii voilà kon lii la quoi waaw te loolu moom la ko mel ni ñoom euh, Shafi'i taalibeem yi muy Shafi'i yi na ko noon al imaam Ahmad al imaam Ishaq kene li ñu sopp mooy woor taase ak ashir boole leen ndax yonent bi alayhi salaam ashir moom woor na ko mu leer te dinañ gis léegi beneen affaire booy wax boo xam ne imaam al-Qurtubi mu ngi koy lijjanti imaam al-Hafiz al-Qayyim rahmatullah alayhi keroog wax na ko waaye euh, dugguñu ci li wax mooy iskalaat yi waxoon ne waaw problème yi amu ci waaw waaw waaye yeneen saa sala mais Ashura wala nañ pare fii après euh, nañ ci ñëw voilà moo tax ñoom kon ñoom imaamu Shafi'i Shafi'i yi imaamu Ahmad ñoom imaamu Isa ak ñeneen ne li ñu topp mooy kon boole neuf bi ak dix bi ndax yeneen saa sala mu waroon a Ashir dixième bi moom leer fukkeelu fan bi ba pare yéene woon ne woon bu fekkee neuvième bi dina ko wor te lool daal du ko ciy dab waaw. te gisoon nañ afdalu siyaami ba'da ramadaan shahrullahi kon nag loolu la wax te loolu kon wax na xaaliful yahud lool lay mel ni mooy bokk na ci wuteeg yahud yi waaye tamit euh, loolu mooy euh, euh, loolu la tamit ah wallahu ta'ala a'lam ah kon mu Euh, léegi kon gis nañu masala yi wallahu taala alam léegi nag mu des ah nañu xool euh, li nga xamante ne nii moom la imaam al Qurtubi doon wax mooy waaw euh, te moom lañ doon bëgg a wax léegi ne bon nañ xaar parce que imaam al al imaam al Qurtubi rahimahullah mu ngi koy wax mooy waaye parce que yow Ashura kat yow yeneen saa salaam yow bi ñuy gis jotaay bële Hanafiya yi d'une part waa jumhur beneen côté est-ce que mas'alaam euh, digle boobu farata la woon wala bu njëkk mooy bañ koy door euh, yoonal farata la woon wala dañ koo soppoon kese sopp gu tar boo fàttale ko boo fàttale ko euh, ba nga xam ne ca laa ñaa gis loolee am na mbir mii moo xam ne mooy da doon wane ne yeneen saa sam dafa ñëw Medina te loolu mooy ak mu njëkk fekk yahuud yi di woor mu ne leen yéen li ngeen di woor lan la ñu ne ko bés la boo xam ne borom bi da cee musaloon Seydina muccal Seydina naa waa banu Israël labal ki alayhi salaatu wa daal di labal ki nga xam ne mooy euh, Firawna léegi nag Muusa woor ko sant yàlla ñun ñu koy woor tamit yeneen saa saa ne ñun ñoo leen gën a yegg ci Muusa loolu lan la at mu njëkk mi muy dóoru ñëw Medina alayhi salaatu wa alayhim waa léegi fii hadith bii nii zahir bi yeneen saa saa dafa ñëw gis gaay di woor non da ko doon woor bor saxaaba bi na ko mais ya Rasuulallah da doon woor Ashura fukkeelu fan bi ci weeru Tamxarit ñu ne ko yow yeneen saa salaam innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahuud wan-nasaara yow bés bii bés la boo xam ne yahudi ak nasaraan yi dañ koy màggala yeneen saa saam ne bu ne atum bu at mi ñëwaatee insha allah dinañ woor ne mais yeneen saa salaam quand faatuwul premier at mi quand même que ñun li ñu fi robb yëpp que ne yahudi ak na yahudi en tout cas surtout yahudi dañ koy woor loolu yeneen saa saam xamu ko bi muy waaj a génn àddina bi muy door a ñëw la ko yëg te boobu doon na ko war Quraysh dëgg la waaye xamul woon yahudi yi ñoom dañuy woor lii. moo tax bi mu leen gisee ñu koy woor mu laaj leen lan loo tax ngeen di woor ñu ne ñu wax ko li ñu wax léegi mais kon nan la yoneen saa salaam hadith bi nan lañ ko mën a déggee yoneen saa salaam xamoon na ne yahuud yi te lool ci at mu njëkk mi la lii mu ne bu ma fekkee ëllëg bu ma fekkee dinaa woor neuvième jour bi at bii di ñëw par fekk ko fi mu gaañu mais loolu mu demee noonu al imaam al Qurtubi ne la kaay <laughs> Abul Abbaas yi sëriñu boroom tafsir mu ne xawlu saxaabati al mufhim waxu saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum li nabi wax yonent saa salaam inna yawma ashura yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara wax jooju ñu ne ko ah yonent saa salaam yow bisu ashura bii ngay woor kat yahud ak nasaraan yi dañ koy màggal ah. mu ne kaana hadha al-qawlu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da an tamaada ala sawmihi ashra siniina aw nahwiha mu ne attention de <laughs> lii nii yoneen saa sallam bi mu leen tontu lii ñoom ñu koy wax lii mooy fekk na yoneen saa sallam woor na dix Ashura yu romb waaw kay ndax at moom njëkk a ñëwee bi mu la onze la génn àddina mooy njaal déenu la onze ci Rabiul Awwal waaw atum la onze Muharram boobu noonu mujjee woor ndax dafa woor bu njëkk bi ba muy door a ñëw Rabiul Awwal tamit la agsi Medina fekk na Muharram romb na moo tax dix la woon boo jëlee kon deuxième atu at nu ñaareelu at bi première ñaareelu at yi gàddaay bi ci la leen saa salaam gis yahuudi di woor mu daal di digle ñu woor ko ba pare wax nit ñi dem leen ngeen wax nit ñi ñu woor ku fekkoon mu lekk tamit na arrêté na continue na arrêté lekk gi continuer ku masul koo xam ne ba mu xëyee ba léegi lekku na continuer ilal lay ba guddi loolu daal leen bi na woon yeneen saa salaam war a fukki Ashura léegi nag bu mujj bi mu woor mooy bi tombé le onze ak ni mu génn àddina muharram boobu ci la wax ji Ibn Abbas di wax am est ce que na ne wala wut lañ koy xam na ko bu yàgg bu muy dóor a waaye saxaaba yi te tamit yàgg na nga see sonn. waaye ñoom après est-ce que xam nga am na ci yenn riwaay yahuud yi dañ ñëw yeneen saa salaam ñun nag fa saa euh, moo tax ñu koy woor taa suñu man lahu wala fa saamahu moo ñun ñu koy woor ginnaaw Seydina Muusaa ngir màngal bés bi yeneen saa salaam xamoon na lool <coughs> yahuud yi waxoon nañ ko mais bi mu gisee saxaabaan yi ci at mu mujj mii ci fukkeelu at ak benn bi mu ñëwee Medina bi mu gàddaay <coughs> ci Muharram bopp saxaaba yi bopp. ñoom ñi nga xam ne ñu bari ci ñoom dañ ko doon woor tamit mais jàpp nekkatul farata li ba Ramadan ñëwee mooy juste benn yoon la nekk farata muharram après mu jeex muy tam xarit mu jeex parce que Ramadan dañ ko yoonal après yoneen sa asalam ne leen léegi nag euh, ku ku ku mu neex nga woor ku mu neex nga bàyyi waaw asura da yawmun min ayyamillah comme niñ ko fi gisoon ci taxrij yi yenn xadiis xadiisu mawlana ibn umar radiyallahu anhuma mu ne dégg naa yoneen sa asalam mu ne asura bés la ci bésu yàlla yi mooy yu baax yi tam gëneel ku mu soob nag nga woor ku mu soob tamit nga bàyyi faman saa falyasum waman saa fal waman saa am yuftir fal yuftir waaw ku bëgg a woor na woor ku bëgg bañ ko woor bañ ko woor loolu lépp jaar na fi mais saxaaba yi mujj gi bi ak moomu nag ci lañ ne yeneen saasam mais yeneen saasam mais yow gis bii nii enjoura bii nii ngay woor ba léegi parce que ñenn ñi woor a fi ñu ko woor kon Ibn Mas'ud day neroon mooy doon ware ne te Ibn Mas'ud loolu du ko bàyyi banoo ne Ibn Mas'ud lim na woon al-Ash'ath ibn Qays radiyallahu anhuma Abdullah fekk ko bésu Ashura muy lekk mu ne ko ah yaa Abaa Abdurrahmaan waaye <laughs> lii nii <laughs> lii du bésu Ashura mu ne ko waaw bésu Ashura mu naan ko kaay ci ndaw kaay ci añ bi waay ñëwal ñu lekk <laughs> mu ne ko ah bésu mu ne ko est-ce que xam nga lu ci xawoon mu ne la mu ne Ashura bés la boo xam ne yeneen saa son da ko doon woor bi ñu wàccee farataalu Ramadan lañ ko bàyyi ku mu soob fa sa la ko bàyyi fa la ko bàyyi léegi bàyyi boobu mooy la turika da bàyyi mooy bàyyi farata gi nekk moo moo dendeeku waaye le fait mu nekk lu ñu sopp dafa des ndax yeneen saa saa xéewal lim ci wax ak ngëneel lim ci wax ne ashura yukaffiru far léegi kon yeneen saa saa woor na fukki ashura waaw léegi nag saxaaba yi ne ko mais yónni saa salaam mooy ci fin bi mais yónni saa salaam yow bis bii ngay woor nii sax di ñu ko digal ñuy woor loolu ngay dégg ci biir mais yahuud yi dañ koy màggal loolu du lu bees ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent saa nag ne nag ah bu ma dundee bu yàlla defee ma fekkee moo tax at mii di ñëw la in ishtu ila qaabil la in baqitu ila qaabilin la asuumanna tasi'a bu yàlla defee ba fekk at mii di ñëw dinaa woor neuvième jour bi imaam al-Hafiz imaam al-Qurtubi mu ne ah, kon yeneen saa sallam lii mu doon wax ak ñoom kaana hada al qawl min an-nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da an ashra sinin aw nahu mooy romboon na yeneen saa doon woor ashura dix fukki at wala lu ko jege wala lu mel noonu mais di fukk la boo ko compter fukk la ah, bi dalili ci dal tegtalu anna amrahu que le bi sawmi innama kaana hina qadima al-madina wooy li ñu que ne ba muy digal ñu koy woor tamu ñenn ñi naan farata la comme xanafiya yi loolu mooy bi muy dóoru digmal wa hada al qawl kanta wax jii nii Ibn Abbas bi rapport bi a al axir bu mujj bi kaana fi sanati allati tuufiya fiha mooy at mim génn àddina fii yawmi ashura bésub ashura min muharram tilka sana mooy muharramul onze ci la ko sahaaba yi doon wax li yeneen saa san tontu leen voilà wa tuufiya huwa sallallahu alayhi wa sallam fi shahri rabi'il awwal minha mu génn àddina ci at moomu le onze muharram safar rabiul awwal ñaari weer lañ ci teg na saa sam génn àddina voilà le douze rabiul awwal Allahu akbar mu ne lam yuxtalaf fii daalika lii kenn wutewu ci wa in kaanu même mooy weer woowu léegi nag mu des le douze bii ma wax xam nga loolu wute la gisoon nañ ko ci téeral voilà ñeen ñi kanta wa in kaanu même bu dee ne ixtalafu wuute fii ay yawmin mais ban ci rabiul euh, awwal ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ban bis dëgg-dëgg ci liggéey naan loolu ay wute waaw mu ne wa asahul aqwaali fi saani ashar min li gën a dëgër nag wax yi mooy la <laughs> duuj wax léegi nag loolu moo gën a siiw mooy te imaam al moom la doon leeral ba wax ne at mi bi nga xam ne lañ taxaw Arafat ak bés bi ko waa Medina jàpp bokkuloon <laughs> lii la doon liggéey <laughs> waaw wallahu taala alam kon loolu iskaal boobul da ne mooy mano mooy c'est vrai man nga ne ne yeneen saa salaam bi muy door a bi muy door a gàddaay si léegi xam loolu saxaaba yi wax ko ko mu ne bu ma dundee bii di ñëw te yeneen saa salaam dund na foofu dix ans kanam ñu ne la nag lii la dégg nga maala qaalahu al-Qurtubi al-imam al yu dëkkoon fii ci l'Andalousie radiyallahu anhu kon loolu leer na quoi kon loolu leer na insha allahu taala hmm? wallahu taala alam waaw kon loolu ci kaw noonu mooy yeneen ci bari saa saa ñu gis ni euh, euh, loolu la ko wax waaw waaw leeral leen te ne mbir mi lii la bu ëllëg jotee lii de dinaa ko def bu ko defee mu wutee yahuud yi ci boppam niñ doon def noonu te du façon toppul yahuud ko comme loolu comme niñ ko foo xawoon non borom bee ko xamal ne li ñu wax dëgg la mu def ko ngir tamit topp la suñu borom waxoon bi muy tudd yonent yi ca suuratul an'am ne fa bi hudaahumul tëddee ne yonent bay saar saar ci seenu njub seenu gindeeku gi ma leen tegoon dee ci jaar yow tamit mu fekk Seydina Nuux ak Seydina Muusa doon woor bés boobu ngir sant yàlla mu ne ñun ñoo leen gën a yegg Seydina Muusa looloo tax mu ko doon def mais pas euh, te doon na ko def avant ca Quraysh comme nañ ko gisoon waaye tekkul ne topp yahuud yi noonu rek pour lu leen neex déedéet même bu dee am na ci borom xam-xam yu ko wax naan daa bëggoon di dëppoo yahudi yi loolu am na ci loo xam ne kenn terewu ko ci dara waaye lii bokku ci am voilà lii c'était pour Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam te loolu xibla bi moo xibla bi xibla bi comme ñoom Imaam Qurtubi ñu ngi naan loolu da ko doon def ngir euh, euh, dëppoog yahudi yi bu ko defee loolu dina tax ñu gën a mën gaaw a nangu diine mais loolu ah loolu xibla bi yeneen saa salaam Makka la doon nekk di julli ji féete Jérusalem te boobu ñëwagul woon ci yahuud yi fële Medina kon bu ñëwee seize mois wala dix-sept mois doon doon julli di féete fi nga xamante ne nii mooy xibla euh, Baytul Maqdis ba li nga xam ne ci la ko borom bi tabaaraka wa taala di digale euh, euh, mu mu mu daal di soppi li nga xam ne mooy xibla bi loolu c'était pas pour. Euh, neexoog yahuudi ba mu gisee ne nag ànduñu ci léegi mu commencé euh, daa ndakkooruñ mu bëgg a wuute ñoom du loolu ah non mooy màkk da ko doon def te yahuud new foo léegi kon lu tax kon loolu pour neexoog yahuudi yi la woon loolu moom wax la joo xamante ne lay bi dëgër même bu dee ne comme ñoom al imaam al Qurtubi rahmatullahi alayhi dañ koy wax waaye loolu wax la joo xam ne ñoom bu ñu ko seetluwaatoon rek xam ne loolu lay sa kadalik que qibla bi màkk la waaw baqad nara taqalluba wajhika fi samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره wa inna alladina utul kitaaba la ya'lamuuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ma allahu bighafilin amma ya'maluun waaw ba yooyu di wàcc suuratul Baqara waaw kon loolu c'était pas pour neex yahuudi parce que Makka mu ngi ko def déedéet borom bee def bi mu ñëwee mu dëppook ne fii ci Medina loolu. après ba ni nga xam ne noonu lay te laaju ko sax waaw moo tax borom bi damaa gis rek sa kanam gi ni jàllar bi ko di xool asalaat rek yooyu borom bi xam na la ci xol bi kon nag kon dinañ la defal li nga bëgg mooy xibla bi nekk mag falan walli yan naka des na la jëpp wëlbati xiblatan ci xibla boo xam ne tardaha moom nga gën a gërëm parce que xibla baytul maqdis bi gërëmoon na ko ndax lool la ko boromam tegoon waaye daa bëggoon bu gën boobu mooy waaw muy kaaba gi borom bi defal ko lool moo tax Sayyidatu Aisha ne man de yoon saa sa man gisuma daal lu dul ne sa borom ci say bànneex kese lay daw eh. yow daal sa borom daal yow daal ci li la neex dong <laughs> waaw waaw mooy du ñaan sax yone saa sam jarul mu bam bu ñaanul borom bi def <laughs> newul fi sax yàlla yi soppil ma xibla bi maa ngi lay ñaan déedéet borom bi daa gis rek xam ne loolu bëgg moom mi nga xam ne allaamul xuyub waaw xam li ci dënn yi mu defal ko <laughs> wàcce yàlla ne ko acca léegi nag nañ leen tourner tourner leen waaw nañ leen tourner kay ca xibla boobee ba masjidul xibla tay ni xew gaa yi julli pare ñëw wax ko noonu eh yeneen saa saa aaya wàcc na boroomam nee nañ nañ soppi xibla bi gaa yi tourner imam bi di tourner gaa yi topp ko voilà fii nga xam ne moo doon place imam bi mujj nekk place jigéen ña <laughs> waaw imaam ba nekk ca place jigéen ña mooy ña ne woon ca gannaaw mu jëm foofu nekk xibla bi ñu koy woowe masjidul xibla tayna boo demee foofu fële ca bërëb bu neex ba taaba tayna madinatu rasulillah alayhi afdalu salati wasalaam waaw kon de ci kaw nii de walillahi alhamdu wal ah Euh, loolu mooy lii la quoi kon ci kaw ni jeexal nañu li jëmoon ci suñu masala yi walillahi alhamdu ah wal minna waaw waaw kon nag loolu euh, ci kaw noonu kon nañu jeexal suñu bunt bi tamit kon Ashura pare nañ ci ah nañu borom bi may ñu daldi tënku ci njàngaleem yeneen tubaab yi saa saaf ak yii nii muy mbir yu ama am solo muy ay bésu promotion yoo xam ne jarula sàggane jarula minimiser añ neex na lool yaa vay ndekki neex na lool ñoga na ko neex na lool waaye nag benn bés wala ñaari bés waaw ci at wala weer wu nekk ñetti fan ah nga yàlla bindal la koo xamante ne woor nga at mi ah loolu de xam naa sama sa bàyyi yow daal ba nga ma joxoon ba ma ci loolu te moom it moo ko weer at mi lañ boole waaw woor Ramadan teg sii fi man sii fi teg naa ko mu yem toog ci xaar yépp maa ngi déglu neew ma dédde neew ma amul ngeneel de laa hawla wala quwwata am na ngeneel de waaye daal man am naa yoolu ku wooroon at yorante dee ko wax salaam jeex na ba ma ramadaanee ba teg ci sii fi ya ca weeru kore yii yépp xam-xam la bu may am amaana ma wax ko nit bu ma dee man maa ko utiliser wul keneen utiliser ma am ci tiyaaba ca waaye daal <laughs> waaye nag yokkal sa himma quoi waaw yëkkatil say say say himma na gën a kawe même bu dee ne loolu yaa lu yiiwa ah. wallahu taala alam kon bi ñëw inshaa allahu taala ñu daal gis li nga xam ne mooy beneen bunt deux cent vingt huit sii si àggoog sii si ah, sii si ngay <laughs> xoolal lëkkaale bi yaa fay saway bii di ñëw sii si nga ne yow moom moom dóor nga leen mu daan ginnaaw ba nga ramadaanee yal na yàlla nangu waaw <laughs> boo ko yàlla nangu lee wóor naa dan dund te loolu daal soxlaa bu ko génnee jafe fekk may saxoo suuf ma ah way waaw yaa ngi lu baax nag <laughs> kenn du la wax dara de comme kaw kaw ba nga xam ne waxuma la yow lii nga wax rek kaw kaw ba waxu loolu lii waxoon naa la yow moom qad axasta mazhabal arabi mazhaba kaw kaw ko eh, ah, ah, ah, eh, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu doon wax sa xadiisam bi gisoon fii kaw kaw bi doon wax naan bu ko yoneen saa sallam farata bu mu ko wax mu ne ko est-ce que aw est-ce que am na lu may lu ma war leneen mu ne ko déedéet lu dul nga coobarew mu ne du wàllat naa ci ki nga xam ne moo lu yónni ci dëgg dara laaj bu ma ci yokk du ma ci wàññi yeneen saa sallam ne aflaha in sada wax ne dëgg kii taxe na bu dee dëgg la kon nag jeex yow kaw kaw bi tegu ci woon benn naafi la yow mi ci teg lii nag loo xam ne boo ko ci teg yeneen saa sallam nee na